ci laayaam ñetteel mi mu ne kam naka ñaata ñaata ahlak naa lañu alak min qablihum lu leen jiitu woon ñoom yéeféru màkka yi ñëwoon fi ci abu taalib di weddi min qarnin ci ay peuple ci ay siècle ay nit ñoo xamante ne nii jaaroon nañ fi jiitu leen de ma daldi defoon ñoom ñii ni ñu defoon la ñii di def waa màkka ma alakoon leen fanaa daw waaye nan lañu def fanaa daw ñuy woote walloo yi di woote ku leen secourir ku ñëw dimbali leen waaye jan jamono walaata xiina manaas mooy jamono ja xam ne bugal mi dañ leen doon seen yonent yi aleyhim salaatu wassalaam dañ leen doon wax naan leen borom bi de mu ngi leen di tëkkoo lii bu ngeen ko gëmul gaa yi weddi comme nag gaa yi ñu fi gisoon yàgg nañoo gis aaya yu mel noonu mooy ne gaa ay aada ki waa samuuda ki ñooñu la ak firawna léegi nag dañuy yow ba mbugal mi di ñëw ñu daan gëm nañ comme la na waxoon ne man de gaa gëm li nga xam ne moom la moo ka nga xam ne moom la waa waa banu Israël gëm waaye loolu jariñu ko dara moo tax suñu boroom ne fa naa daw gis nga ñooñu jiitu woon leen fi ci ay ay ay xeet ma daal di woon leen weddi comme ñoom waa Makka ñi ma ma daal di leen alak fanaadaw ñuy woote keroog ba nga xam ne ci la leen mbugal mi di dal de waaye walaata xiina manaas waaye suñu borom ne waaye nag gis nga jamono jooju ñu doon woote nekkul jamonoy ricc de jamonoy daw ak jamonoy outil yoo xamante ne nii mooy ku lay aar ndax loolu mooy amatul mooy ne comme que jamono ja ngeen waroon a woo ba ngeen xam nga gisoon nañ fan yee yonent bi saa saa bi naan du ñu nangul jaam bi fekk ruux gi nekkul di génn wala ak tulu'u shams mooy bu jant bi soppeekoo fa muy doon génne mu génne feneen mooy yow bal xiyaam buy jege ak nit ki bu mbugal mi di egsi moo tax mu ne woon ko suuratul gisoon nañ ko ci fi nga xamante ne nii euh, ca la doon wax ci suuratul ahqaaf naan gaa yi jaruñu leen falam jaku tanfa'um imaanum gis nga seen gëm yàlla yi jaruñu leen dara lammaara aw ba'sana ba ñu gisee suñu mbugal mi di agsi seen naan dañuy gëm jariñu leen tus lu leen jariñ tus ne loolu nag mooy sunnatallahi mooy li nga xam ne mooy li boroom bi dogal de te mooy tëralinu yàlla ak doxalinam fil ardi ci ñi leen jiitoo nag yooyu moom lay wax fii ne gaa yi fa naa daw ñuy woote walloo yi naan dañuy dellu ci borom bi mu dimbali leen di ut fu ñu daw échappatoire ñenn ñi di jàpp ne seeni xelu bopp moom dina tax ñu rëcc comme la daroon doomu Seydina Nuux bi alayhi salaatu wassalaam naan ko bàyyil ma dem ci ga ja montagne bële bu ma ci yéegee dinaa rëcc léegi nag mooy loolu la ñuy woote walloo nag jàpp ne dinañ am fu ñu mën a daw daal ngir rëcc walla tax ñii na manaas waaye nag jamono ji du mbugal mi di ñëw du jamonoy nekk di ut foo daw rëcc de mu ne waa ajibu ñoom nag ñu yéemu waa Quraysh ñi kuffaar yi fi ñëwoon ci Abu Taalib an jaahum mu daldi leen dikkal ñoom daal dañoo yéemu an jaahum mu dikkal leen munzirum minhum ñoom daal li leen yéem mooy mais naka daal la benn nit daal ci bokk ci ñun daal ñëw naan dañuy xupp daal waa kii lan la ñu ëppalee mu ne suñu borom ne lool nee na ñooy dañ cee yéemoo wa qaala al kaafiruuna moo tax ñoom yéefér yoo yële yéeféru Makka yi zaada allahu tashrifan wa takrima doon wax naan hada way lii nekkul lu dul mooy seydinaa Muhammad mii daal nekkul alayhi salaatu wassalaam lu dul saaxirun kii daal am jabarkat la kaddaab koo xam ne waxkatu lu amul na wal iyaadu billah saaxir parce que lan lu tax ñu ne saaxir parce que saaxir mooy gis nga njabarkat yi dañuy man a wax mooy façon caaxaankat yooyu rek nga xam ne boo leen rombee ci tali bi ñu nekk fu nekk nag ñuy wër toog di njabar naan nag affaire yi ci alquran lañ ko teg di nga xam ne ay luxuskat lañ ay njabarkat waaye boo leen gisee daa am lu ñuy waxee nga xam ne dañuy fexe am a amaduwe daal di euh, euh, nax nit ñi ci seeni kàddu kàddu yu xaw a rafet wax nag wax yi di dalandoo di rime noonu prose rimée boobu nga xam ne noonu lay demee rythmé et rimé mooy noonu la ñuy waxee hé yow mi nekk fee ay kii ak kii mooy façon wax yu mel noonu quoi di wax wax ju xaw a taaral nii ngir nax nit ñi rek nga xam ne pënd bu wuréegul rek la mooy du dara gis nga bu ngelaw li jàllee dara la ñuy wax dara du ci nekk ñu nekk fi di lu ko saka ndax nit ñi ñoom nag ñu ne yeneen tubaab yi saa saa noonu la mel waxam ni dafa taaru nii ci biti moo tax nit ñi di ko topp waaye ci biir dara newu ci waaye kalabu wallah wax nañ lu amul wallahi wat naa ko ci borom bi tabaraka wa taala mu ne ñoom ñu ngay wax waa Makka ci laayab juróom bi mu ne ajalal aliha ginnaaw ñu nee ñoom yéeféer yi ne moom mii njabarkat la taw wa li muy wax demewul noonu wal iyaadu billah ñu ne aj'ala al aliha waa ñu ne woon abu taalib waa mais mais ak ñëppan ah, aj'ala al alihata waa sayyidina muhammad mii waxoon naa la ñoom du ñu wax lool ñun ñoo koy wax ndax suñu waroon moo ne woon yéen ñi gën yàlla bu leen woote yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ngeen di woowantee seen bopp seen biira ah. mu ne ja'alal alihata ndax moom Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam daa bëgg def daal yàlla yi tuwee soppi yàlla yi def leen mujj ilaahan waahidan benn yàlla quoi yàlla yi ñu fi am ñu bari ñu ku nekk buñ soxlaa dem ka laal la bu nekk rek ak la mu spécialisé wu yàlla bii moo yor lii ci moom la ñuy dem bu ñu soxlaa loolu beneen yàlla bee yor leneen teewul am na ci yoo xam ne ñun dañ koo soxla di ko bëgg te duñu ko mën a am léegi nag moom mu ne yàlla yooyu yëpp ak ni ñuy baree nañ ko def benn yàlla daal kon benn yow fukki yàlla bu ñu mënula lijjanti mbiru nit ñi mais benn yàlla moo koy léegi ñoom dañoo jàpp parce que mooy seenu riir xamuñu kan mooy borom bi tabaraka wa taala léegi nag looloo tax looloo leen liim nee nañu ñu ne ajaalal alihata ndax day def yàlla yi ilahan benn waahidan kottu benn yàlla moo xam ne moom lañu war a jaamu inna hada dëgg-dëgg waxam ji ak lii mu bëgg a def moom Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wasalaam mel ni ñoom moom moo ko def lii la borom bi def borom bee ko def ne moom kese lañ war a jaamu la shay'un mooy wax nañ ci yàlla ne mbir la moo xam ne ujaabu nekk na ca njokk loolu li nga xam ne mooy lu yëg yéemu de wan talaqal malaw ci noon nag mbooloo ma daal di jóg nag mer daal di dem seen yoon minhum ca ñoom anim suu di waxante nag seen biir keroog ba ñuy joge néeg Abu Taalib ba mer kër Abu Taalib ñu ngay waxante gis nga cam riwaaya Imaam Ahmad ba ñu daal di faxas seen yére yi nag gaal di jóg naan aj'alal aalihata ilaahan waahida quoi non gaa yi di dem nag di waxante seen biir naan anim suu leen wëy leen ci ñun li nga xam ne moom lañ fekk baay maam nañ ci nekk bi wasbiru ala alihatikum te muñ leen nañ di waxante seen biir nañu muñ ci li ñu fekk suñu yàlla yi nga xam ne moom lañu suñu maam yeeg suñu bàyyi ba bàyyil lii mooy yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar nañ ci muñ malgré moom mii lépp lu muy def ngir jëlee ñu ci waaye am ñu ne bi ñu génnee dañoo dem tamit di wax ak ñi nga xam ne ñoom mooy ñi ñu kilifa ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yërif naan leen bu leen ñu ko déggal de waaw wam suu anim bi wasbiru ala alihatikum wéy leen continuer leen ci li ngeen nekk de buumul ma ndax moom moom ko saa saaxir la mooy ne li muy wax daa rafet nii rek da ciy naxaate noonu rek léegi yéen nag maa ngi leen di wax ñun kilifaay Quraysh yi wéy leen te ngeen muñ ci yàlla yi ngeen gëm na hubal na gën a liis laat na gën a liis manaata dagg leen ci ñoom dee leen dee leen leen jaamu te jàpp leen ci loolu kanta moom mii li wax bu leen ko déglu de wasbiru te na ngeen muñ alihatikum ci topp ngeen koy topp ndax lu nekk di ngeen ko dégg ci moom ak ñu ko gëmaa mais nag muñ leen ci nag bu dee yéefir yi ñooy wax lii ñi nga xam ne gëmuñu dara mais jullit bi moom lan la war a def moom daa war a tripler kay daa war gën a yokku effort xanaa moom ci le mu ne inna hada gaa yi naan inna hada ñoom yéefér keroog naan la shay'un mbir la moo xam ne yuraat bu mu namm mooy daa am luñ ci namm ci waxam ji ñoom dañu jàpp ne yonent bi alayhi salaam bëgg rek nekk suñu kilifa daal mooy ne nekk fii après ñun ñépp ñu topp moom li muy wax mu nekk suñu sang nekk suñu kaw di ñu def loolu ko neex di ñu bàyyi loolu ko neex déedéet inna hada lii mu bëgg def yàlla yi benn kese benn mbir kese inna a la shay mbir wat nañ ne benn mbir la moo xam ne yuraat daa am lu ci namm de te ci namm lu dara lu dul mooy féete ñu kaw rek nekk suñu kilifa ci lépp ñu koy topp yokk ay waawam ñu koy ay waawam wii ñu ne wii mu ne non wii ñu ne non wii yooyu nag dañ ko dul nangu ñun waa Makka quoi bëgg leen kese la ci namm mooy féete ñu kaw yilif ñu te loolu ñun duñu ko nangu de maa sami'na bi hada muy wax naan benn yàlla lañ war a jaamu ñun de maa sami'na wat nañ ci yàlla ne ñun de mësuñoo dégg lii dégguñu ko bi hada ci lii muy wax fil millatil axirati yoon yi nga xam ne ñoo fi jaaroon muy suñu maam yi ñun waa Quraysh kan moo fi mën a wax suñu benn maam ay na Qusay ibn Kilab ñooñu ñooñu est ce que ci lii lañ newoon muy woote nii loolu loolu amul ko am ñu ne mooy mooy yoonu mujj wi Seydina Isa tëralin ndax lépp ci lislaam la waaye daa ay yoon yoo xamante ne nii moom la suñu boroom ne woon li kullin ja'alna moom la doon wax shir'atan wa minhaja ca suuratul Maa'ida suuratul maa'ida ku nekk dañ koo sóob defal ko yoon woo xam ne lépp nag ci lislaam moo xam ne sóobuwaay woo duggee ci l'islam woo ciy newee léegi nag ñu ne mais bi ci mu mujjoon bi Seydina Isa sax ñoom wa alayhi salaam yi chrétiens yi sax waxuñu ne benn yàlla ah, parce que ñoom ñoo fi nekk naan ñetti yàlla am niñ koy waxee yooyu am na ñoo xam ne ci ñoom dañ naan Seydina Isa wala borom bi tabaaraka wa taala Seydina Isa ak yaayam di Sayyidatu mariam alayhi salaatu wa salaam am ñoo xam ne c'est le Saint-Esprit yooyu ngir mu wax ne lii muy wax masu fee am quoi kon nag inna lii lii masuñu koo dégg quoi in hada kon nag lii daal muy wax nii nekkul illaxtira loolu loo xam ne moom moo ko fomenté moom ko créé quoi moom moo ko sos ngir rek nit ñi nekk ay ay jaamam quoi unzila alayhi dhikru léegi nag suñu borom ne dégg leen keroog bi ñuy génn ñu nga naan a unzila alayhi dhikru min baynina ndax li gi nga xam ne moom la suñu borom ne alquran yi dhikr alquran yi nga xam ne mooy borom fàttaliku bu rëy gi mooy borom leeral gi di leeral mbir yi waaye mooy gi nga xamante ne nii mooy tudd gu mag gi mu ne waaye anzila alayhi dhikru paay naan ndax dañuy wàcc fàttali gu rëy gii di alquran min baynina moom daal ci moom lañ koy wàcce daal bàyyi ñu suñu borom daal yàlla bu doon wàcce dina ñëw dégg ñu fi ñun ñëpp bàyyi ñu fi moom di ko tànn quoi ñoom loolu la leen a jaaxaloon bal hum suñu borom ne bal li am ba des hum ñoom yéeféru Makka yi fii shakkin dañoo nekk ci sikki sàkka min zikri ci sama alquran ji sama tudd gii nga xamante ni moom laa leeral ngir nit ñi topp ko andi ko ñoom dañ cee nekk ci sikki sàkka bal li am ba des mooy lamma yaduqul azab gis nga gaa yi dañoo mosawul mbugal mi bés bu ñu mosoon mbugal mi bu mbugal mi agsi woon mooy la gaa yi doon la mu waxoon rek nii yi leen jiitu woon bu mbugal mi di ñëw fa naa daw ñu bàyyi ba mbugal mi ñëw ñuy door a dellu ci borom bi naan ay waaye borom bi dimbali ñu suñu borom nag ne walla taxiina manaas bu boobaa nag jamono jot du jamonoy daw ak jamonoy woote wàllu yoo secours déedéet c'est trop tard mu ne gaa yi tamit waa Makka lool la rek mooy mbugal mee leen dalagul gis nga Firawna ba ko ba muy nag keroog lay door a reconnaître ne yàlla di nangu ne yàlla am na kat waaye ama nangu mi dalagu leen looloo tax ñu nekk ci lii moo tax mu ne li am ba des mooy gaa yi li tax ñuy def lii daal mooy lammaa yazuuqu adab dañoo ñamagul mbugal mi de